yasaluunaka maadaa uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibaatu wa maa allamtum min al-jawaarihi mukallibiina tu'allimuunahunna mimmaa allamakumu Allahu fakuluu mimmaa amsakna alaykum wadhkuru isma Allahi alayhi wattaqu Allaha inna Allaha sarii'ul hisaab suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci ñeenteelu laaya bi gis nga laaya yi dañoo gudd saar bi ay laaya yu gudd lañ ba pare am àtte yoo xamante ne nii bon ci yoon sax dañoo waroon a wax rek di dem loolu moom bu ñu ko defoon daal di woon nañu weesu fii waaye bon pour yokk njariñ rek moo tax ñuy taxawandi ay tuuti tuuti walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu ne muy ñëw ci laaya bi nga xamante ne mu ne yasalunaka ñoom dañu ngi lay laaj wala dinañu laaj maada uhilla lahum mu analan nga leen daganal qul uhilla lakum at-tayyibat nee leen ta daal dinañ leen daganal li nga xamante ne nii mooy li nga leen daganal lan la ñuy laaj lan nga leen daganal ci li nga xamante ne mooy lekk yi loolu lañ lay laaj yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam même bu dee ne ci waa asxaabu ñiy toppatoo sababu nuzul li tax laayi wàcc ñoom wax nañ ay yeneeni wax <clears throat> yoo xamante ne nii ne mooy keroog non laay bi xaaral yow li ngay wax lekk yu xaaral la laa wax ba ñu la wax ñun ñii mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam tam nga dafa digle woon benn jamono ñu daal di woon faat li nga xam ne ñooy xaj yi comme ni nga xamante ne nii noonee la ko seydina abd rafi' ibn khadij wala rafi' ibn khadij radiyallahu ta'ala abu rafi' ma naan waaw rafi' ibn khadij ak abu rafi' bokkuñ <laughs> wala wala ñoom ñaar bokkuñ ra ki ki abu rafi' wala radiyallahu anhu mawla rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam hadis boobu borom almustadrak daal dina koy solo al imaamu alxaakimu rahmatullahi alayhi mu jaar ci seydina Muhammad ibn Isxaaq ibn yasaar rahmatullahi alayhima mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa digle woon ñu daal di faat xaj yi léegi nag yonent ñu ne ko waa yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi lan lañ ñu daganal ci xeetu xaj yi nga xamante ne moom nga ñu digal ñu daal di leen di faat suñu boroom daal di wàcce laaya bii di leen wan xaj yi nga xam ne yooyu mën nañ koo garder di ci rëbbeeg yooyu le loolu benn wax la am ñeneen ñoo kanta loolu wax jooju moom bon loolu xadis boo xam ne bu wér la bu mawlaana ibn Abbaas bu mu jëlee ci tàntaam di sayyidatuna Maymuna bintul Haaris ndax waxoon nañ la seeru yaayam la radiyallahu taala anhum wa ardaahum wa nga xam ne mooy ba ko sayyidina Jibril alayhi salaam joxoon rendez-vous ne woon day dajeeg yonent mi alayhi salaatu salaam nii gisu ko yonent ma alayhi salaatu salaam nag daal di xëy nag moo nekk koo xam ne ku ko gis rek xam ne boo am na lu ko yitteel daal xaw naa nekk koo xam ne mel ni ku xaw a peer kii daal mel ni kuy daal boo gisee rek koo xam ne daa préoccupé léegi nag biñ koy laaj mu ne ah man de li ma jaaxal mooy Seydina Jibril de alayhi salaatu wassalaam léegi nag moom moo ma digoon ne day dajeeg man biig waaye gisuma ko te man waat naa ne moom ah du daa faussé sama rendez bu de nee na nag te ba nga xam ne nag ci la xëy noonu toog ba ci kanam nag ci kii bi léegi Seydina Jibril daal di agsi léegi nag mu ne ko léegi noo bi mu toogee noonu xelam dem ci benn euh, ay ay ay doomi euh, xaj yu ndaw yu ne woon ci ronlal gi mu dem daal di koy génnelu léegi nag diñ ko génnee léegi nag ba pare mu daal di fay wis ndox léegi bi mu ngoonte bi ci ngoon gi Seydina Jibril alayhi salaam dajeeg moom mu ne ko ah yonent bi alayhi ne ko yow Jibril moo digoon nga ma biig newoon da ngay man di nga ñëw te gisuma la léegi nag mu ne ko ah kay ñu man ñëwoon naa waaye sa néeg bi daa amoon benn xaj bu newoon ci suuf ak tamit te ñun du ñu dugg néeg boo xamante ne daa am xaj ak li nga xamante ne mooy ay ay suura mooy yi nga xamante ne ay statue yooyu yu mel noonu moom foo ñu nekk yooyu moom ñun duñ fa dugg léegi nag ca la yonentu Yàlla saa saam xëye daal di digale nag ñu daal di faat xaj yi parce que foo xam ne day tax Seydina Jibril du fa ñëw malaaka yërmande yi duñ fa dugg loolu loolu mais bon kene loolu moo taxoon laay bi wàcc loolu nag moo loolu moom ci xadis bii ñu la wax moom moom nekk ci saxiixu al imaamu muslim ibnul xajjaaj wér pëng loolu moom new ci loolu benn wax la ne looloo tax mu wàcc am ñu ne non non non Seydina Adi na Hatim mi ñu fi tuddoon keroog at-Ta'i ak Zaydul Xayli moom Zaydul Xayli la tuddoon ibn Muhal jël moom yonent ma lay saar saam tudde ko zaydul xayri moom moomu mooy zaydu mu yiw mi quoi zaydu yiiw mi voilà zaydul xayli mooy zaydul fas mooy yu fas yi quoi léegi yonent ma lay saar saam tudde ko zaydul xayri moom moo laajoon ñoom ñoo laajoon ku nekk ci ñoom ne yow yonent ma lay salaatu wassalaam ñun de ay nit lañ yoo xam ne dañuy rëbb ak li nga xam ne mooy suñu xaj yi ak suñu ngan di picc yooyu nga xam ne dañ leen di jàngal ñu ñuy dimbali ci rëbb ji ci rëbb mi ñuy def am na ko ñu manoo ñëw daal di koy rendi loolu nag jàpp lim ñuy rëbbal ñu man koo rendi am na yoo xam ne nag bala ñoo ñëw fekk mu faatu léegi nag loolu waay léegi nag te borom bi tabaaraka wa taala moom de xaraamal na medd waa léegi lan moo ñu dagan ci looyu yépp léegi suñu borom wàcc laaya bii loolu jëlee nañ ko ko mel nii Seydina Saïd ibn Jubayr radiyallahu taala anhu nga xamante ne al imaam ibn Abi Hatim moom moo ko solo léegi nag bon même bu dee ci sanad bi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ne ne des na parce que Seydina Sa'id ibn Jubayr da koo jëlee ci Seydina Adi ibn Hatim ak dafa nettali ci Seydina Adi ibn Hatim bokk ak Zayd ibn al-Muhalhil muy Zaydul xayri wala Zaydul xayri wala Zaydul xayli xayli la woon Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tudde ko Zaydul xayri kon nag loolu mais mooy Seydina Sa'id ibn Jubayr moom dajewul ak Seydina Adi ibn Hatim mooy jëlawul ci moom daal kon nag affaire baa noonu le te bon ci riwaaya bi am Amna ibn Lahiya rahmatullahi alayhi hmm, ne moom ku dëgg la waaye bon bi foo yëmee kayitam yi téereem mi bi ño lakke da doon juum daal ci li mu nettali lool daal moo am ci jàllale bi kon nag mbir maa ngi noonu yii daal ñooy ci gàttal wax yi nga xam ne dañ ne moo tax lii nii daal di wàcc waaye lu mu ci man di doone mooy daal loon laaya bii ñuy gis day wax ci wàllum rëbb kon mu ne yasaluna ko ñu ngi lay laaj maana uhilla lahum mu wana lan lañ daganal daal ci ñoom ci li nga xamante ne nii moom la ñuy rëbbeeg loolu ci côté boobu walla ñu ne ci côté lekk yi ñu ne kon suñu boroom nekkul xul waxal uhilla waxal yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uhilla lakum daganal nañ leen at-tayyibatu yu tee yépp daal dinañ leen koy dagal borom bi daal lépp lu teey daal dina leen koy dagal lool moo tax al aslu fil ashyaa'i al ibaaha li nga xamante ne nii mooy cosaan ci yi mooy dañoo teey lu dul nekk loo xam ne dafa dagan lu dul sharia ñëw ne lii daganul walla moom laa la doon wax yaa fayen boo nekkee di ñaan wala di xam li ngay xam kenn ñëw ne la lii dafa xaraam moom na la indil loo xamante ni mooy wane ne lii daganul ndax al li nga xamante ne mooy cosaan ci mbir yi mooy al ibaaha qul uhilla lakum at lépp loo xam ne lu tee la rek borom bi tabaaraka wa taala daal na leen koy daganal wama allamtum mooy ci yi nga lekk yi ngeen lekk ak rëbb yéeg yooyu yépp daal na leen koy daganal lépp lu teey wama allamtum minal jawaarih ak lépp loo xamante ne ni yéena leen jàngal minal jawaarih te bokk ci li nga xamante ne ni moom ngeen di fàggoo voilà mooy mooy xaj yeek ak dëgg-dëgg mooy comme li waxoon ci Saydul Xayri ak euh, Seydina yi dañ doon laajaale albaz li nga xam ne mooy picc mu rëy moom li nga xam ne rëbbkat yi léeg-léeg dañuy am ay picc yoo xam ne ñoom la ñuy yónni ñu leen di rëbbal kon nag loolee tamit ci la. loolu mooy li gën a dëgër kene ñoom itam ci rëbb yi lañ bokk kon nag mu ngi noonu kon nag ak lépp rek moo tax boroom xam-xam yi ne loolu sax du xaj kese voilà mooy jawaarix yi parce que jawaarix mooy li nga xam ne moom laay fàggoo ngir am ci dara léegi nag am ñu ne waaye yow lii même waaye yow bàyyi ma bu man di doon boo ko boo ko tàggatee sa waay ba mu mën a <laughs> waaw ba mu mën a jàng daal nga jàngal ko ba mu mën a dem di jàpp di ñëw di di la jàppal di téye ngir yow waa boo ko nee zub boobu zub boobu yi ci rëbb mi mu daal di daw bismillah foog nag nga tudd ci turu yàlla boo tuddul turu yàlla rëbb ma du baax kon nag mu ngi noonu mooy lépp daal a am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ne lépp loo xam ne man nga koo jàngal comme picc yi comme li nga xamante ne nii mooy xaj yi ak yi nga xamante ni ngan di picc yooyu baaxoñ yeeg façon yooyu boo leen leen jàngalee ba ñu mën a dem di def loolu daal mooy ñooñu moom mën nañoo dugg ci ci rëbb mi kon <coughs> xamante ne nii jàngal nga leen minal jawaarixi ci yi nga xam ne ñoom ngeen di fàggoo di ci rëbbe mukallibiin ngeen nekk ñoo xamante ne nii yéen mooy ngeen nekk ñu nekk ay boroomi xaj yoo xamante ni moom lañ am di leen jàngal léegi nag mu nga noonu le <clears throat> am ñu ne moo mukallabin mooy ñi nga xam ne dañ leen a daal di dressé xamal leen ba pare jàngal leen mooy xaj yi nga xam ne ak façon yooyu nga xamante ne dañoo fexe ba jàngal leen ba ñu mën a jàng mën a nekk ñoo xamante ne nii dañuy mën di rëbb kon nag mu nga wama allamtum minal jawaarihi mukallibina xamante ni mooy yéen ñu leen di jàngal nekk boroomi xaj yoo xamante ne nii tuallimuunahunna da ngeen leen di jàngal ñoom xaj yoo yëlee wala picc yoo yële mimma allamakumullah ci li leen borom bi xamal ci nan ngeen di rëbbe ak xam-xamu rëbb ak ni ngay jàppee ba ñu xam ko fakulu ñoom bu dee dem nañ ngeen yónni leen ne leen bismillah yaa bobi daal di daw mu dal di daw jàppal la picc mi wala le muy rëbb loolu noonu moom man ngeen koo jàpp mu ne lu man ngeen koo lekk lool la ne fakulu na ngeen lekk mimma amsakna alaykum li nga Euh, la ñuy rëbb taxaw di la xaar nga ñëw loolu mu ne lekk leen wadkuru smallahi alayhi bu ngeen ñëwee nag na ngeen ci tudd turu yàlla bu ngeen di lekk de mooy bu ngeen di yónni xaj bi wala picc bi ngeen di tudd turu yàlla walla bu demee jàpp looloo baax wattaqullah te na ngeen ragal seen borom ba respecté règle yii ne yéen chasseurs yi inna allah dëgg-dëgg borom bi sari'ul xisaab bi mooy ki gaaw àtte lii nii borom bi tabaaraka wa taala boo ci gàttal nan la ñuy rëbbe mooy boo rëbbu kon sax man ngaa rëbbeem picc wala xaj boo jàngal mais foog nga jàngal ko mën a jàppal la ak loolu boo ko jàngalee mu dem ñëw yooyu baax na mooy loolu ci urfu ci wàllu aada daal nan la ñuy jàngaleeg loolu jarul ñu naan lii la ak lii nañ xool urfu mooy aada nan lañ koy jàngale ak ñi nga xam ne ñooy dresseur de chien ñi nga xam ne ñooy yar yoo yële di leen tàggat nan lañ koy defee baax na léegi nag boo yónni sa xaj foog nga tudd ci turu yàlla ndax loolu la yonent ma lay sa sa Seydina Adi ibn Hatim ne ko boo yónnee sa xaj bi nga xam ne al muallam bi nga jàngal foog mu nekk xaj buñ jàngal xaj buñ jàngalul bu jàppee rek bu baaxul loolu mooy ne màggaayu xam-xam xataa xaj yi sax xaj bi am xam-xam moo féete kaw xaj bi jàngul tus waxatuma laa ko nit ñi mu ne boo yónnee xaj bi nga xam ne jàngal nga ko mu daal di dem jàppal la dara loolu nga tudd ci turu yàlla wa zakarta fi ismallah fa bu jàppal la fa kul na ko lekk bu dee nag da ñëw fekk sa xaj ak beneen xaj boo xam ne ñoom nga ñu jàppandoo affaire bi yow nga jàdd rek ñëw fekk leen mu ne xamoo kan moo ko ci jàpp ndax yow ci sa xaj nga tuddoon turu yàlla tuddoo ko woon ci beneen bi kon loolu la kon nga gis li nga xamante ne nii mooy bu sikki sàkk anee rek al yaqiinu laa yuzaalu bi shakk yow li leer comme que sikki sàkk am na te xamoo kan moo ko jàpp ci ñaari xaj yi yow sa xaj nga tuddoon pour yàlla tuddoo ko woon ci bii loolu manoo koo kii léegi nag kantaa xaj yiñ mën a rëbde ku mel na imaam bi imaam ishaq ibn rahawi rahmatullah ma dañ ne woon xaj bu ñuul bokkul parce que yonent ma lay saa saam dane woon mooy shaytaani sinon mooy loolu ci gàttal noonu li ñuy rëbde mu nekk loo xam ne nag day mën a jam sànnee yatam bi bu dee côté bee ko dal mu ne këlëb lool moom du baax foog fiy jam daal di koy dugg wallahu ta'ala wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi